muy halil amru alal fawri awi taraaxi halil amru yaqtadi al fawra mi taraaxi est-ce que bu sharia bi bu suñu boroom digle yonent bi aleyhi salaatu digle def leen est-ce que digle wax digle googu noon ne def leen day tekki ne lu ñu war a teel a def la lu ñu war a gaawe la walla boog mën nañ koo yéex loolu mooy laaj bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim joxe nañ exemple aj géeg yooyu biñ ci tolloe ne dañu koy tudd duñu joxe benn réponse waaye dañ koy énumérer bu ñu àggee ci njàngat yi ñu daal di koy ñu daal di ciy taxaw suñu boroom def na bi àwnihi wa minnatihi àgg nañ ci alhamdulillah ma man a'zama léegi kon loolu mooy laaj bi est-ce que wu sharia diglee def leen dama naan moo man naa xaaral ah? wala danga ko war a jóg defe exécuter nu mu gën a gaawe loolu boroom xam-xam yi ci gàttal mën nañu tënk seen avis yi ci ñaar muy avis xanafiya yi maalikiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim lii nag usul lañ ne de masala usuliya la ñu ne si an nahyu mutlaqu nahyi ala fawr mooy ndigal lu ñu joyal ndax ndigal dafa am ñaari façon ndigal amrun mutlaq ak amrun muqayyad amrun mutlaq mooy ndigal loo xamante ne nii dañ koo dañ koo joyal dañ koo joyal loolu mooy la euh, mooy bu ma nee diw mu ne ha ma ne ko rendi lam xar ngir neexal fayeen yi ndax yooyoo leen neex ñoom booy wax fii mu ne pour ñu dégg la fokk ngay wax waxi lekk bu ko defee ñu mën a sawar ngir ñu mën a déglu gis seen bopp ci yëf fokk nga tuddug lekk tey ñoo di jàmbaar kon loolu mooy laaj bi ma ne nit ki mu al amrul mutlaq ma ne diw rendilum xar loolu mooy ndigal lu ñu joyal bu ñu tënk nag mooy ma ne ko diw bu weer wi deewee rendilum xar diw bu fi man-man gi newee rendilum xar mooy ren bim xaram mi dama koo tënk ci lan weer wu dee ak beneen bi ci man-manam léegi nag ñun bii ñuy wax nii bii tax ñuy wax mooy mutlaqul amr mooy hal dilaalatu muq mutlaqul amri alal fawri amit taraaxi ndax ndigal lu ñu joyal day tekki ne lii dañ koo war a defal dañ koo war a def mu gaaw wala dañ koo war a yéexe loolu laa la ne ñetti madhab yooyu ci tënk ak tamit bañu du am na bien sûr ay wuute surtout ci xanafiya yi mais mooy dans leur globalité ñoog xanaa yeeg xanaabila yi ñu ne loolu day wan ne dañ koo war a teel a def beneen avis muy abi Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne déedéet tegtalewul ne mutlaqul amri tegtalewul ne mooy ndigal lu ñu joyal tegtalewul ne dañ koo war a teel def non non mooy nit ki gaa c'est vrai mën na koo teel a def mais bu ko neexee it mu yéexe ko ah choix la léegi nag. ñu ne ñu ne léegi nga ne mais léegi ginnaaw bi ñu gisee avis yi ana ana lan mooy tegtal yi waa jumhur loolu ñun suñuy tegtal buñ leen ko naree limal boo bëggee ñu lemal ñu limal la ban heure jot dix-huit heures vingt-huit dix-huit vingt-huit moo jot boo bëggee ñu limal la ba timis jot ba dix vingt-huit mooy timis bi wala trente ñu ñu limal la ba boobu ñu ne waa léegi nag euh, jumhur ni ngeen di def limal leen ñu yenn rek ndax waxtu wi duñu ko may ñu ne insha allah baax na liy ware loolu dafa fees ci alxuraan ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasallam akum xel xel kese day day am xel raisonnement dafa ànd ak ñun ñu ne waa léegi dikkal leen ci seen euh, yi ngeen yor ci alxuraan ñu xool ñu ne xoolal suñu boroom subhaanahu wa euh, bi mu digalee malaaka yi ñu sujootal iblis ñu sujootal maam aadama aleyhi wa id qaala rabbuka lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana minal kaafiriin mu ne fàttalekul ba nga xamante ne nii ci lañu digal malaaka yi ne leen sujóodal leen maam aadam alayhi salaam fasajadu ñu gaaw ci saase lañ ko def illaa ibliisa bam des ibliis moom dafa lànk rëy rëylu bokk ci kéeféeri ci yéeféeri ñu ne lool benn la te yooyu moom du jeex ñu ne xoolal alxuraan ñaata yoon la ñëw di di liy wone ne ndigal bu ñëwee ndig li dañ ko war a teel a def ay aay yu mel ni saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard ainsi de suite wa saari'u njëkkalante leen ngeen jëm ci maghfira njëggaluk suñu borom ak ajjana yoo xam ne largeur bi mu ngi toll ni asamaan ak suuf mu ne fa ida qudiyat lsalaatu mu ne yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yawm aljumaa fasaw ila dikrillah suñu beneen dalil la ngo alquran ne yéen ñi gëm yàlla bu ñu wootee noddu bésu àjjuma ngir julli julli àjjuma pa fajar pas tàkkusaan mais bi ñuy julli heure tisbaar julli boobu noonu julli àjjuma bu ñu noddee na ngeen gaaw mu dugal far yi nga xam ne day teg tegtale dañ ko war a gaaw al ak nga xam ne mooy dañ koy def rek nga war koo def waaw bi wan ne ak gaawaay bi mu indi fële moom leen di waat fii fasaw ila zikrillah ngeen gaaw dem fekk ji xutba ñu ne lii lépp ay tegtal la yuy wanne dañ koo war a teel a def ndigal eh, ñu ne ci xadis moom dañuy jël lii nii xadis bii ñu ne man kaana saami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa bi bani qurayza képp koo xamante ni aji dégg la aji topp la bu mu julli tàkkusaan lu dul ba Banu Qurayza man nga ne fii sax mais yow sa amr gi dafa am muqayyada ndigal gu am tënk la ndax dañ leen ne dañ leen a wutal àpp ne leen tàkkusaan na ngeen fexe bu bu leen ko julli lu dul foofu léegi nag ñi ngi koy wax ñoo doon xool gis nañ ni xam nañ ne manu la ne loolu mooy ngeen def ko léegi ndax manu ngeen a xaar siinoo fii ba ba Banu Qurayza bala ngeen faa dem timis jot bu ngeen mooywul ñu ne leen kon am ngeen beneen ñu ne waaw hadis moom du jeex même alxuraan parewul ñu ne waa léegi xoola euh, waxtu wi day avancer léegi hadis yi sax baax na yéen li ngeen joxe nii baax na léegi ñu ne non may leen ñu bokk ñu ne non mais xel sax yow boo yónnee sa doom taxawal yow boo yónnee sa doom ne ko demal jëndal ma poobar sang bi yónni jaamam demal nga woowal ma notable diw. sa baay diw wala kilifa diw est-ce que moom da ciy ne mën naa toog di def lu ma neex ba heure bu ma neex ma dem mukk ñu ne am xel rek ak aada li aaday doxe lool day wane ne ndigal lu ñu joyal day tegtale lu ñu war a teel def la ci gàttal kon loolu mooy li nga xamante ne nii euh, moom la ñu indi te tamit dinañ la tegal lenn nag ci xadiis yow di ñu ko may nag yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ne bu ma leen digalee mbir na ko dikke nangeen ci man ñu ne waa léegi na ngeen ko dikke ooy la liy wane waaye na ngeen ko dikke kay ba pare mu ne te bu ma leen teree fantahu bu ma leen teree na ngeen bàyyi ci saase ñu ne léegi gis nga ñun dañuy qiyaas raisonnement par analogie ndax buñ la teree bàyyil naan sàngara loolu moom amul kenn ku taxaw naan non loolu day tekki ne bon waa ji mooy seet ba heure bu jekke comme ni ko yenn caaxaankat yi waxe paree bu ma loolu moom amul kenn ku ko wax moom tere nañ arrêté njaaloo c'est fini amul non mais de non non j'avais donné rendez-vous aujourd'hui ah non wala je pas prêt quand même non ah non non non non non yow ñu nduggi sa ba lekk ba jënd xar yi nga xam ne nga naan xar yi dañ koo électrifié moo tax affaire yi baaxul non non non ñun sa on a invité les gens on a commandé notre agneau ah oui ci boucherie bi te boucherie bi c'est sûr que kenn rendiwu ko non c'est Carrefour ah non non baal bañ pare non dañ naan la déedéet ci saa si ñu ne léegi nag gis nga ni tere mel. naka noonu la la leen euh, digal ndax lan ku nekk ci tere ak digal dañuy sàkku ci nit ki ci mukallaf bi soit mu def walla mu bàyyi voilà léegi nag ñu ne leen waaw kon léegi doy ñu ne waaw kon baax na léegi yéen ulama Shafi'iyya rahmatullah aleykum waa léegi yéen lan mooy seeni dalil ñu ne ñun dinañ indi suñuy dalil mais bala ñoo agsi dañuy tontu quand même waa jumhur ci seen liñ njëkk a wax ay euh, suñu borom bi mu diglee waa a euh, suñu euh, malaaka yi ne leen ngeen sujootal maam aadama ñu ne loolu dafa am xarina xam nga sànq lu dafa am indice buy wone ne loolu du dañ koo bañ ko ba mu leen ko digalee lañ ko def ah ñooy xee doo déggul li ma la li ma yuñ la wax mooy aaya boobu noonu ñaata histoire boobu ñaata yoon la ko alxuraan nettali lu bari la mooy ne ndigal loolu waa jumóor xam nga li ñu day ci biti yi da gis ne ñoom maam aadam alayhi suñu boroom da ko bind def ci moom ruux ne malaaka yi sujjóot leen ci saa sañu sujjóot mais mbir mi njëkkoon na leen ko wax waxoon na leen ko avant ndax moo leen waxoon ci suuratul Hijr fa idaa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi faqa'u lahu saajidiin suñu boroom dalee leen fa idaa sawaytuhu bu may yemalee ak mbindam moom seyd seydna aadam defar ko yemal mbindam ba pare ci mbind gi wa nafaxtu fihi ruux yi ma daldi ciy ëf ci moom sama ruux faqa'u lahu saajidin na ngeen gaaw ngeen sujootal ko ñu ne lii day wane ne suñu boroom ba mu leen koy wax loolu defagul lii da bu ma fa mu conditionné ko bu ma defee yii ba pare bon ñu ne leen baax na euh, ñu ne ne ñun ñun d'accord nañ ci bii bu dee ne daa am xarina boo xam ne day ñëw wane ne na ko teel a def ñun waxuñ ne bu lool lool ñun Shafi'i yi d'accord nañ ci mais bii da cee am suñu borom da leen ne bu ma ci defee lii lii na ko fa xaw na ngeen gaaw ngeen jóg suñu kon yéen waa jumhur seen boobu seetaat leen ko waa léegi ñu ne waa waa léegi yéen baax na kon loolu xarina la mais quand même waa jumhur indi na ñeneen ni dalil ah. léegi yéen yéen léegi pour liñ leen laaj instant bi léegi yéen joxe leen yi léegi yéen fan ngeen teg seen wax yi ñu ne ñun bokk na ci suñuy dalil mooy waa jumhur ñoom dañu ne ndax ci seen dalil yi ñu indi dañ na koo tënkal mais xam na nee nañu wax ci yonent bi alayhi salaatu wasallam wax te waxoon nga ko yow ba ngay annoncer affaire yi naan est-ce que comme aj gi yonent bi alayhi salaatu wasallam bu ne yaa ayyuhal ladhi yaa ayyuhan naasu inna allaha qad kataba alaykumul hajja fa hujju yéen eh, nit ñi buur yàlla de dafa farataal ci yéen aj kon aj leen waa jumhur na walla ah waaw kay loolu suñu dalil la mu ne waaw loolu lañu wax léegi xam nga waa jumhur ñoom bokk nañ ci yooyu ñuy tegtaloo ne léegi lool day wane ne kon bu ñu diglee dañ koo war a gaawe mais yonent bi aleyhi salaam kañ lañ ubbi Makka ñu ñoo ñun gisaguñu ko ah man xawma ci dara ndax man ci cinquième année bi ci dundam laay jàng nii fi laa toll ubbi Makka moom gisaguma ko ñoom Abu Sufyan dém boo njaay lañ fi jóge delluwaat Quraysh ubbi Makka moom xalaataguñu ko jamono yii moom ñu naa ah, baax ubbi Makka juróom ñetteelu at mi la am mm. yow mooy ñetti at ci kanam ci at mi nga toll ci lañ ubbi Makka Ah, waaw léegi yonent ma lay saab saab ban année la aj ban at la aj ah man it xaw ma ci dara ñu ne non laajuma la ngir nga tontu ko ndax yow xam naa ne wax nga ma sànq ku xamagul kañ la ñu ubbi Makka man laajuma la kañ la aj noonu pour nga yow nga tontu mais dama lay laaj ngir man maay tontu. ah waaw nag gaaw a leer ah, ndax man bon man moom li ma waxoon leer ma. waa léegi ma tontul sama bopp ci raisonnement bi laa ne ndax nii la ñuy raisonner kon yonent bi alayhi salaatu salaam kañ la mu ngi aj lan ñaari at après mooy at mi ci tegu bi mu ubbee Makka ajul aj googu ci tegu ajul aj ga ca tegu la aj dixième année bi yéen léegi yéen waa jumhur ngeen affaire bi c'était pour mu gaaw quoi. al amru day wane ne dañu fa war a gaaw mais bu waroon a gaaw yonent ma saa saam ñu ubbi xam nga avant ñuy ubbi Makka man nga ne amul manuñu ko woon manuñu woon ak ndax waa Makka yéeféer yi ñoo yoroon foofu mais bi ñu ko ubbee jullit ñu yor ko léegi lu tax aj ji ci tegu noonu moom ajiwul mu bàyyi ba bi ci tegu loolu lépp day wane ne këne kon ndigal bu ñëwee ci sharia lool day wane ne man nañoo xaar bu dee ne mooy ndigal loo xam ne lu ñu joyal la voilà ndax yéen waa jumhur fa sajadal malaayikatu boobu wax nañ leen dafa am xarina te ñun d'accord nañ ci lool mooy suñu boroom a leen woon bu yii xewee nangeen ngeen gaaw suñu yii nag bu bu ñu joyal la ñuy wax te boobu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam leeral texte ci ay waxam ak ay jëfam moom moo ñu wan ne ala taraaxi mën nañ koo xaare moo tax masala bii nii ci masala xaj la aj fa la gën a ndax wa euh, ci aj gi mooy gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj mooy est-ce aj bu bu nit koo xamante ni te exemple boobu joxoon nañ ko bi ñuy annoncé masala mi ne buñ ci accès dinañ ci ñëw mooy hal yajibul xajju ala al fawri aw taraaxi boo demee di jàng aj loolu bokk na ci masala yi ñuy traiter avant ngay dugg ci le vif du sujet mooy est-ce que nit man naa am possibilité aj yépp man ko ci wàllu alal wàllu yaram wàllu wërgu yaram wàllu lépp waaye mu ne quand mais je préfère quand même toutes les conditions sont réunies mm-hmm. chez moi en moi mais nag quand man c'est en deux on est en 2016 man nag moom je préfère xaar ba 2025 quoi bu dee Shafi'i yi rahmatullah alayhi dañ ne loolu man na ne mën naa xaar mais tout temps mu amaan yéene ne da koy def mais pas ay kii noonu rek waa jumhur ne ci da koy def ak ji ci tegu lay aju moom bi mu ko mane foofu lay aj léegi wa kon gis nga tontu Shafi'i yi ak fi ñu teg daanaka loolu moom ñu ne leen waaye yéen yem leen ci loolu ndax masala yi des na te affaire yaa ngi bina gudd ñu ne waaw ñun kon loolu doy nañu ñu ne ah waa léegi yéen waa jumhur ah ñii ñii wax ni ñu ñii ñii ñii ñii li ñu wax dëgër na de yaa subhaanallah huwe yéen ndeke yéen ñi ngeen doon wax yooyu bon li gën a dëgër mooy li ñee wax ah jumhur ne ah non non non attendez ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñun d'accord nañu yonent mi alayhi salaatu salaam huitième année bi la ubbi Makka juróom eh, juró eh, fukkeelu at mi ci la ci la loolu moom fee la mais nag dañuy leen dañuy wax waa waa Hanafiya yi indi Shafi'i yi ne leen yéen yonent bi aleyhi salaatu salaam li tax ajiwul mais y'a possibilité yu bari yu tax ajiwul hein xanafi Shafi'i ne la non non non benn feebar boo xam ne bu ñu annoncé ne moo tax loolu moom riwaaya wuñ ko waa jumhur ne baax na léegi xam nga lenn la mooy yow waa Makka bi mu ubbee Makka mais yow aj gi ngay aj ngeen di wax noonu naan moo am ci neuvième année bi lu fa xewoon nan lañ doon aje nan lañ doon aje mais nit ñi arab yi nañ doon aje ci jaahiliya dañ ko doon def ak moomu sax ba moo tax yonent bi lay salaatu salaam yónnee ndax accord yi leen lié woon daggagul woon suuratu tawba ci la wàcc Seydina Ali ibn Abi Taalib yonent bi alayhi salaatu salaam yónni Seydina Abu Bakar mu dem ngir jiite aj gi bi mu ko yónnee muy dem mu yónni ci ginnaaw Seydina Ali ngir mu dem liir loolu wax discours yonent bi alayhi salaatu salaam que ni à partir d'aujourd'hui nag aj gi kenn doot bu kenn ñëwati di aj ci aju kaaba yàlla gi def yaramu neen comme niñ ko doon defe ñoom lenn ci arab yi ak seen aju jaahiliya yooyu ren la jeex ci neuvième année bi ñu ne nee loolu noonu moo fa xewoon yonent bi alayhi salaatu wasallam bëggoon a dindi yooyu yépp ba pare te loolu ko doon dindi rek ñëw taxaw foofu waa Makka ndax ñu aj ajikat yi jóge ci gox yi fu nekk ñoo ñëw bu rek la mënoon a dindi loolu ñi fay ñëw di fa def yooyu mu yëgal leen ne ak ña fay daje ji jóge fu nekk mu ne leen lii nii pratique bu mel nii amatu fi à partir jour d'aujourd'hui mais looloo taxoon man la dem il fallait aj gi sell ndax imaginer wu ñu musku yonent bi alei saatu bi aj Makka am ñoo xam ne ñu ngi aj def yaramu neen ci wet gi loolu xalaatuñu ko ñu ne loolu la woon loolu moo taxoon yonent bi alei saatu aju loolu mais sinon al amru yaqtadi dilalatul amri ala al ala taraaxi insha allah nag wax waa jumhur mooy li gën dëgër bam des comme liñ la wax bu dee dafa am qarina loo xam ne indice buy wan ne mën nañu day tax mu gaaw loolu ñépp ci d'accord nit ki da ko war a gaawee loolu même Shafi'i yi d'accord nañ ci bu dee nag daf amul dafa am amul indice benn indice buy wane ne dañ ko war a gaawe wala dañ koo war a yéexe loolu dañuy gaawe mooy li nga xam ne mooy priorité bi loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala